ci bunt bu bees bi nga xam ne mooy ñaareelu bunt bi al imaam def rahimahullah ci téere bi muy buntu biy wax ci wàllu tuub ñëwoon nañu ba gisoon lim waxoon ne bàkkaar yi noonu lañ koy séddalee ci bàkkaar boo xam ne àqu yàlla kese la ñu joxe woon misaalam ku bàyyi koo xam ne dafa bàyyi julli wala mu bàyyi woor waaw wala borom di jox jox ko lu mu demee lu mu ajee mu ne ajuma waaw xam nga loolu ak bàkkaar wala hein bàkkaar yu mel noonu nga xam ne àqu yàlla la kooku waxoon nañ la waxoon na la charte yi nga xam ne mooy charte yi muy remplir ñetti charte yi ngir tuub googu nekk gu sa gu nangu wér bu nekk bokk ku wér bu wér voilà bu wér après nangu yàllaay nangu waaw yàlla moom innama yataqabbalu llahu min almuttaqin waaw borom bi moom mooy nangul ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla te loolu domenam la mbiru yàlla la waaye wér léegi nag beneen façon bi bàkkaar yi xaajaloo mooy bi nga xam ne daa am aqu aada doomu aadama alayhi salaam da cee nekkaale aqu nit ni yow waaw waxoon naa la nag bàkkaar yépp aqu yàllaan ci biir moom mi dere ñaaw fiif ci kaw suuf ak bàkkaar ak lu ñaaw boo ñëwee def ci benn rek lii dañ koy def nii rek waaye mooy bu ci nekk rek mooy àqu yàllaa ci mu ne la woon bu dee bi nga xam ne àqu aadama yi la alayhi salaam doomu aadama moom il faut ñett yi mu wax noonu yim mu limoon génn ci bakkaar bi dag dag bakkaar bàkkaar bi ba ko rëccu lu tax nga woon def te fas yéene dogu ko ne doo ci delluwaat ba faw bu dee nag bii nag àq doomu aadama la moom daa ci yokk mooy da nga koy delloo waaw foofu la ñeemoon bi muy wax ne fa in kanat maalan aw nahwahu raddahu ilay bu dee ne dafa nekk alal la àq xam ne wa an yabra min haqqi saahibiha fa in kanat maalan aw nahwahu raddahu ilay waaw day deñ su xam ne boroom boroom àq ja mu fexe nan la koy réparer denc àq ji mu ko yoreel ji mu ko fellal bu dee alal la waxoon nañ lay misaalu alal du xaalis kese da koy delloo waxoon nañu bu dee ne alal yi nga xam ne moom la jëloon ci waa ji comme matériel la woon moom la yor da koy delloo waaye bu dee ne amatu ko wala yàqu na day jënd bu mel noonu le delloo bu dee ne loolu amatul mu jël njëgg daal di koy joxe foofu lañ gisoon waroon a continuer ah <laughs> laaj bi ne ah, <laughs> ah, ah waaw kay kay sooy ah moom kay amoon naa ko man <laughs> ma la waaw kay yow waxaatal sa laaj bi parce que dañoo ubbi beneen jotaay yow man sama laaj bi moo doon xam nga li nga fi résumé nii nii yépp wax ci delloo alal ji bu dee alal jeegeeg man ba léegi bu dee matériel la ndax rajo ba ma sàccoon maa ngeeg moom ba léegi te mu ngi fonctionné yàqu ma ko dama koy delloo bu dee ne rajo ba daa yàqu ma uti bu mel ni moom. bu dee bu mel ni moom amul ma jël njëg gi loolu waxoon naa la ne loolu ngay wax yépp yaa ngi wax ci matériel mi ah mais waxoo borom matériel bi ki ma ki ma ki ma amal àq ki ko moomoon ma war ko koo delloo mais bu ma ñëwee fekk mu gaañu nag waaw ah waaw loolu dayam waxoon naa nga ni ma ci loolu ma ne waaw kay léegi loolu ci gàttal foog naa misaal yi joxe woon nañu ko <laughs> gisoon nañ ci ci bi <laughs> bi sëriñ bi di wax radiyallahu anhu Cheikh Ahmadul Khadim ne leeral na ne leeral na buntu affaire tuub nii ah moom leeraloon na ko ci téere boo xam ne bu jiitu la woon waaw boo xamante ne nii nughima faraji'an nizamana lil akhdari tajidhu wadihan wuduh al qamari ah? boo bëggee ci wàllu tuub nii am ci lu gën a leer lu gën a yaatu que fii ma ko tudd fii ci masaalikul jinaan hein mu ne woon faraaji an nizaaman lil axdari waaw demal nga nga nga nga yëriwaat nizaaman li nga xamante ne nii mooy suñu nose niñ defoon lil axdari defoon ko ca téere al axdari muy al jawharun nafiis waaw mu ne boo fa demee tajidhu di nga fa fekk ma leeral masala bii ci wàllu tuub wuduhal qamari leeru weer boo xam ne dafa ne naññ waaw fukki ah, fukki fan ak juróom weeru fukki fan ak juróom foofale yaataloon nañu ko ah ba gisoon ko léegi kon dañuy résumé wax fii pour koo xam ne si wurul loolu ah mooy waa léegi waa ji dafa génn àddina ma ne waaw yow da ñëw waxoon nañu bu ma juumul foog naa exemple mel nii lañu waxoon ko da ngaa dem Los Angeles yow daal sam avion ba jëloon waaw def escale Los Angeles wala daal xaw ma fan New Jersey waaw foog naa New Jersey lañu waxoon fële ca États-Unis <laughs> wala nga jël sa avion di dem Ndakaaru ndax yow yaa ngi tugal yaa ngi Europe wala yaa ngi Italia nga def escale ndax Royal Air Maroc nga jël nga def escale fi nga xam ne mooy Casablanca aéroport Mohammed V rahimahullah yow bi nga nee cëpp sàcc fa benn waay teg wàcc kii yi te yow nga dajeeg moom mais kooku nan laay def kooku benn exemple la xam <laughs> boo xam ne foofu ngeen daje rek nga sàcc ko xamoo sax nu mu tudd xamoo ban la ne woon moom daal comme que da am trois heures temps yow nga kii fa rek rottantal benn affaire sàcc ko ci moom. te ñun di Sénégal ay at nag ngay rëccu <laughs> waa nga ne ma eh yow sa misaal bi bokkul ak li ma doon laaj mais mais nag foog foog na nga dugalaale ci biir ah <laughs> non man li ma laaj mooy waa ji fii ci Louga laa laa sàcc benn waay. dëkk Ndakaaru waaw ba ma nee nag bay tuub ah ba bëgg a tuub ñu ne nga alalu jàmbur nga jëloon da nga koo war a delloo ma waajal lépp ñëw ma foofu laaj góor gi nan Jóob lañu waxati wax <laughs> ah wala ñun laaj monsieur X <laughs> gars yi ne ah waaye xanaa yowoo li xew inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax da ngay dóoru si waaw ngay doxal sunna waaw ndax xam nga sunna di ko pratiquer léegi waaw lu xew ñu moom génn la àddina wu yàq at mee ñu génn ana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waaw ba nuy xarit yi deme foog naa nu mel nii lañ ko wax woon <laughs> bu dee fàttaliku naa bu baax léegi yow nga ne waaw kay man kooku laa doon laaj mais après fokk nga wax ba ci waa ji euh, Casa euh, aéroport Mohammed V rahimahullah fokk nga wax ba ko waa ji nan lay dee kooku moom amaana sax faatuwul <laughs> nee na waa kon léegi <laughs> nañ ñëw ci li ci góor gii dëkk Louga loo tama tama sàcc mbirum ba pare dem bi tuub ñu ne ma góor gi génn naa dina nu may def euh, ah bu boobaa dangay ngay laaj ana ñan ñoo ko war a doon waaw da ngay laajte. ana ñan ñoo ko war a doon boo waajee ñi nga xam ne ñoo ko war a doon ñu ne la ñu ngi nii nga jël leen nga jël ko jox leen ko ne lii de jarul nag nga leen koy leeral surtout boo xamee ne amaana boo leen leeralee lan la mu ëndil la ay problème jarul nga koy leeral waaw da ko koy jox neen lii de góor gi de moo ko moomoon waaw di leen jaale nag bu baax di ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm fa mu ne yokku leenu muñ te yàgg leen taxaw waaye alal ji alalam la woon ci sama loxo la ne woon dama ñëwoon nag ne ko indi far ñu yëgal ma lii yëguma woon ne sax xew-xew bii am na waaw kooku noonu ba koy dellooye ñi ko war a doon boo leen ko joxee pare nga ci léegi nag nga ne ma waaw kay ma jazakallahu xayran waaye léegi waa ji ma dajeel aéroport te diw Jersey waaw wala ca Los Angeles wala ci aéroport Mohammed V bi rahimahullah ci Casablanca ndax Royal Air Maroc laa doon jël am fa escale daal di sàcc waaye dem kooku moom xamatuma sax nu mu mel. waaw mais man damaa tuub dafa bëgg a tuub nu may def ah. <laughs> loo sàccoon nga ne man di wax man kay kalpeem laa jël ba ma ko jëlee nag fekk naa ci cinquante euros yoo xam ne yu baax la ak ak ay weccet yu baax waaw. ba jëfandi woon naa ko bu yàgg dañ naan ne léegi cinquante euros yooyu yee da nga koy jël saraxe ko yéene ko yool bi ko tiyaaba bi ci war a judd mooy yow sa côté bu fu ko yéene sa bopp de que yaay def lu baax déedéet yow na nga yéene débarrassé wu ci alal ju lewul waaye yool bi yàlla na ko borom bi defal moom moo ma de waaw <laughs> waajoo jële ma la sax en plus yow man naa la dolli lenn góor gi Jóob bi dëkk euh, lugaloo bi ñu doon wax am na leneen loo xam ne waxoon nañu ko te man naa la ko ci yokkal beneen cas mooy nga ñëw hein moom waxuma la moom mais amatoo ñu koy doon ñi koy doon gisoo ci kenn ñu ne moom de nenn la fi woon amu woon njaboot amu woon dara moo benn la woon ci baayam génn na àddina nooy def dañ naan la kooku moom ci waayu ci aéroport bee yépp dañ koy génne saraxe ko ngir débarrasser wu sa côté ci alal ju waaye yéene ko yool bi tiyaaba ja nga yéene ko ko kon baax na nii nii nga mën a lii mooy tawbatan nasuha moom la al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala ne <laughs> fa in kaanat maalan aw naxwahu raddahu ilayhi waaw da koy delloo kon gis nañ loolu walillahi alhamdu wal minna kon ñu continuer mu ne wa in kaana hadda qadfin wa naxwahu makkanahu minhu aw talaba afwa mu ne waaye bu dee ne wa in kaana hadda qadfin bu dee ne yow li nga li nga li nga li nga fen la àquwaay yi mooy réputation am nga yàq waaw waaw da nga koo kii njaalookat la ah. kii am njaalookat la quoi <laughs> léegi bi nga ne yow njaalookat la wala waa ji sàcc la wala nga tuumaal ko parce que nga nga bëgg a jaay nga bind ne ministre sàngam bi sant Diop te moom ñaari ministre la kenn ci jigéen la kenn ki góor la nga ne ministre bi Diop daa encouragé diw benn kii mineur <laughs> ndekete yoo danga woon noonu wax la nga ne say source doo ko joxe <laughs> waaw wala nga ne député sàngam wala nga ne diw mi nga xam ci koñ bi wala kenn nga nga nga nga tuumaal ko lu mel noonu la yàq deram ah léegi bu demee noon lan lay deme ah makkanahu minhu aw talaba afwa waaw bu dee ne loolu la yow mi ngay def lenn la da koy jàppandal sa bopp mooy bu dee ak loo xam ne yow boroom doole nga ab police nga buy jaay ne yow police nga nga jël bàcc ko ay yar përëb dool ko ko te dara di wan ne yow yaay homme de loi wala yow daal yaay monsieur le procureur jàppalu gaa yi ñu leen di duma da sa bokk na sa da da ngay ñëw gaa yi nga waxoon ñu duma leen yow nga ñëw oh, pare ngir jox leen yar yi ñu leen doon dumaa ñu duma la ko yow waaw <laughs> ah <laughs> loolu la de ñu duma la ko danga koy jàppanal makkanahu minhu aw talaba afwa wala boog ah nga ne maa ngi ñaan ngeen jéggal ma tuub naa de damay ñaan nga jéggal ma ci li ma ci yar ya ma la dóor lu woon yàq der gi ma defoon ci yow bind ko ci journal bi ba ñépp jënd ko di yàq sam der damay ñaan en public te booy tuut nekk journaliste yow doo ko bind ca gannaaw feuille yi ca gannaaw ca seewu journal ba déedéet ah titre la ko defoon à une à une ngay def man je de je deme li ma waxoon amul foog nga bind ko bu nekk titre boo xam ne ci rouge la koy marqué ñëpp xam ne le rédacteur en chef du journal diw daroon daroon kàddu bu daroon wax lu am ndax tuumaaloon ni nga taxaw ne boobu maa juumoon wala li ma waxoon demewul noonu waaw aw wala talaba afwa wala boog nga sàkku ah ak njéggalam rek wa in kaana ghibatan istahallahu minha minha bu leen ab jëw la rek da nga koo jëwoon ah <laughs> bu dee ab jawru woon moom nooy def mu ne istahallahu minha ah da ñaan loolu mu daga mooy la mooy nañ koy réparer dangay ngay ko koy wax loolu mooy istahallahu minha da ngay dem ne ko ah loolu nag bu dee xam nga ne boo ko waxee mën naa gën a indi yeneen problème. bu dee ne xam nga ne bu ko defee boo ko defee mën naa indi gi dina yàq sax seen dub diggante da ko naan rek man de ah wax naa jarul nga koy leeral ci di ko duggal détails yi nga wax wax naa ci yow daal loo xam ne jaaduwul damay ñaan nag nga jéggal ma waaw te loolu comme ko jëwi tamit il faut nga jaar foofu tamit leeral leen ne man li ma waxoon dama wutoon voilà këne li ma ko waxaloon foo nekkati rek fa nga jaaroon wax fa lu dul noonu foog nga jaar fa def fa lu rafet wax fa ne ah déet moom nag la ma doon wax keroog ah man de deñ naa ci sa maa ko xamul woon li ma doon wax ah wax dëgg yàlla demewul noonu wala gaa yi bon man lu ma yaakaaroon kese la tegul woon ci lu leer waaw wa in kaana ghiba istahallahu minha waaw nga fexe ah dem ci moom ngir moo ah jéggal la loolu le wax ko ne def naa lu dul noonu léegi nag damay ñaan nga jéggal la waaw mu ne wa yajibu an yatuuba min jami'i dunub kon gis nañ mbiri ni muy demee waaw kon du damaa jiw nit damaa wax ci deram lu dul noonu man ma toog sama néeg rek ne tuub naa déedéet yëgal ko ne ah wax naa lu dul noonu bul dugg ci benn ay boo ragalee ne man naa indi dina yokk problème bi damaa bëggoon daal nga jéggal ma waaw te nag koo xam ne jaaroon nga fa yàqub deram jaar fa defaraat mu ne waaye ji bu tawar na an yatuuba mu tuub min jami'i zunub ci mbooleem bàkkaaram yi nag waaw nit ki buy tuub bàkkaaram yi mu la war a tuub amul naan boo man nag boo yenn yi laay bàyyi yenn yi déedéet li war mooy mu tuub ci bàkkaaram bi fa in taaba min ba'di waaye nag malgré loolu mu ne man ci yenn yi tuub ah kenn du na ko nag bon yow sa tuub gi baaxul parce que da nga war a tuub ci yëpp ci yenn yi yow tuub baax na saxat wér na tawbatuhu ak tuubam inda ahli al-haqq fa waa dëgg muy waa ahlu sunnati wal jamaa di waa xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam boroom xam-xam yi waaw kene waaw nit ku nekk bàkkaar bi yi nga nekk yëpp dañ cee war a tuub waaye bu nee moom bàkkaaru sàcc moom bàkkaar day def bàkkaaru sàcc bàkkaaru njaaloo bàkkaaru jëwaar mais mu mu tuub ci bàkkaaru jëw kenn du ne ko non non non des na da ngaa war a tuub ci bàkkaar sàcc yi tamit da ngeen a war a boole ñëpp ngir mu baax déedéet bu tuubee ci yenn yi tamit ah mu tuub baax nag wér na ak tuubam wér waaw min zalika dhanb ca bàkkaar ba mu tuub mu remplir les conditions yi charte yi wéyal na leen ah loolu de wér na fa waa waaye wa baqiya mu des nag alayhi ci loosam ci kawam al alayhi ca kawam al baaqi li des mooy yeneen bàkkaar yi mu tuubul moom ah yooyu des al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne waqad tadaharat te nag leer na bari na ah dalaa'ilul kitaabi waaw mooy tegtal yu téereeb alquran bi wa sunna sunna yonent bi alayhi salaam wa ijmaa'il umma ak xeet ak loo xam ne consensus communautaire la boroom xam-xamu xeet wi yépp ñoo ci dëppoo ànd ci këne ala wujubi tawba këne tuub moom dafa war du lu ñaan dañ koo sopp rek wala lu ñu sippo da- dafa war bu lu ñu sopp lu dafa war léegi nag mu teg ci nag ginnaaw bi waxee lool ciy teg ay aaya mu ne qaala allahu taala wa tuubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuuna la'allakum tuflihun mu wax suuratu nuur aaya 31 fanweer ak benn laaya fanweer ak benn mu ne qaala allahu taala du waxoon ne dina ubbee buntu bi buntu ci yenn ci aayaay alquraan yi ah comme ni mu ko waxe woon wa usaddiru al abwaaba min alquraan al bi ayatin karimat waaw ko doon na ubbee dina ubbee bunt yi muy def cay aay alquraan ci aay yoo xam ne yu tedd la mu ne kon borom bi nga xam ne kawe na te yéegul nee na wa tuubu te tuub leen di dellu ilallahi ci yàlla jami'an boo leen seet jur ñëpp kenn ko amul ñu naan loolu mooy awam euh, euh, awam yi ñoom lañu ñu naan tuub leen waaye nag xaasatul xaasaat yooyu déedéet ñépp ba ci gis nga tuub ki gën a suufe ci julli ni ñu ko soxlaa moom la ko ñu gën a tare soxlaa mooy tuub tuub taala pour ñépp la waaw mooy ñépp a ko soxla waaw mu ne kon suñu borom nee na wa tuubu te tuub leen ilallahi ci yàlla jami'an mboolem seen ayyuhal mu'minuun yéen way ngëm yàlla yi la'allakum bu ko defee tuflihun bi ngeen defe bu ngeen ko defee kon mu tegaat ci kon aaya suuratu nuur aaya 31 mu tegaat ci beneen imaamu Nawawi rahimahullah ngir dëgëral lim ne lii dafa leer ci tegtalu alquran ak sunna yu sunna yi dina ci ñëw mu ne wa qaala ta'aala istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi suuratu Huud aaya 3 mu ne borom bi nee na istaghfiru rabbakum ñaan leen jéggal ñaan leen suduroot seen borom di dem ci moom ngir mu jéggal leen rabbakum seen borom summa ginnaaw bi tuubu dellu leen yéen ñëpp ñetteel bi mu dekk ci laaya bi mujj mu ne wa qaala ta'aala ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha suratu tahrim aya huit mu ne wa qaala wax na taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegut ya ayyuha alladhina amanu yéen ñi nga xam ne yéena gëm da dëggal tubu ila allah dellu leen ñëpp tey du ko nekk seenu faiblesse ak seenu ñàkk matal li leen yàlla digal te génn ci bàkkaar yi nga xam ne ci ngeen newee waaw ak seenu gàttañ lu waaw ilallah ci jëm ca yàlla dellu leen ci moom ngir reconnaître tuub tawbatan nasuha tuub boo xam ne bu sell lay doon bu sell sell ngir seen borom loolu suuratu tahrim la muy laaya fukku yo yo juróom ñett kon insha allahu taala fii la al imam après lay dugg nag ci hadith indi hadith bi xam ne mooy bi